ci téere al adab muy baabu istihbaab at-tabshir wa at-tahni'ati quatre-vingt-quinze wala garab numéro bi nga xam ne moom lañ gisoon mooy xadisu Seydina abu abu Amr ibn as al imaam tàmbale woon ko muy xadis numéro sept cent onze wa an wa an Abi rahimahullahu ta'ala annahu qaala hadarnaa Amra bna al-Aas radiyallahu anhu wa huwa fi siyaaqati al-mawti yabkii gisoon nañu xadis boobu ba jeexaloon ko walillahi alhamdu wal ñu waroona a dugg ci li nga xam ne mooy njàngat yi waroon a dugg ci njàngat yi ginnaaw bi ñu gisee xadis bi njàngat yi nag li ci njëkk moo doon côté taxriij bi. ana kan moo ko solo ndax nee na rawahu muslim nee na al imaamu muslim rahimahullah moo ko solo waaye <clears throat> bokk na ci ñi ko solo waxoon nañ la bi ñuy tëj ne xadis bi war nañu waat xadis numéro neuf cent quarante et un neuf cent quarante et un soreetul walillahi alhamdu wal euh, dañ naan la xadis bii de al imaamu muslim Euh, kenn ko ci jiitu woon muy sëriñam al imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ñoom ñaar kese ko indi al imaamu Muslim rahimahullahu taala mu ngi ko indi ci kitaabul iimaan baabu kawnil islaami yahdimu maa qab maa qablahu waaw kawnul islaami yahdimu maa qablahu wa kadhal hijratu wal hajj mu ne haddathanaa mooy ci téeram gëm yàlla buntu bi nga xam ne shuraax yi moom lañ def. leen ci ñoom ne haddathana mu ne nettal mooy baabu kawnil islam nekkub l'islam de mooy nit ki bu tuubee génn ci kéefër yahdimu moom lislaamam googee yahdimu day màbb maa qablahu li ko jiitu woon wa kaza nako noonu al hijratu mooy gàddaay boo gàddaayee bàyyib dëkk ngir yàlla tabaaraka wa taala gàddaay dem ngir borom bi lillahi wa rasulih sallallahu alayhi wa sallam day màbb lépp bàkkaar boo defoon wal hajj nako noonu aj waaye gàddaay gin na yaatu noonu comme ni nga xam ne yàgg nañ ko fi gis ki nga xamante ne al hijra mooy eh, ci cosaan bi nag bële la ñuy wax waaye hijra bari na voilà léegi kon mu ne foofu haddathana Muhammad ibn al-Muthanna al-Anazi wa Abu Ma'n ar-Raqashi wa Ishaq ibn Mansur mu ne al imam Muslim ci ñetti sëriñam la ko jële mu ne haddasanaa Muhammad ibn al-Musanna al-Anazi di Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa az-Zamin al-Basri sëriñ waa kutubu sitta rahimahullahu ta'ala wa Abu Ma'n ar-Raqashi muy Abu Ma'n mu ngi tuddoon nag noonu la gën a siiwee mais Zayd ibn Yazid la tuddoon as-Saqafi ar-Raqashi al-Basri rahimahullahu ta'ala ak sama beneen sëriñ man imaam Muslim ba léegi di Ishaq ibn Mansur Ishaq ibn Mansour ibn Bahram al-Kawsaj Abu Yaqub at-Tamimi al-Marwazi rahimahullah an-Naysaburi Abu Yaqub rahmatullah alayhim kon ñetti sëriñam yi la ko jële kulluhum ñoom ñëpp nag an Abi Asim ñu jële ko ci Abi Asim da Dahhak ibn Makhlad ibn Dahhak ibn Muslim ibn Dahhak gis nga ash-Shaybani moom Abu Asim al-Basri an-Nabil mooy Abu Asim an-Nabil noonu la siiwee xoola Dahhak la tudd baayam tudd Maxlad baayi Maxlad tudd Daxaak baayu Daxaak tudd Muslim baayu Muslim tudd Daxaak mooy daal Daxaak yi day day day day tëbalante waaw Allahu akbar <laughs> waaw dëkkoon fële ca Basra rahimahullah mu ne wal lafzu ibn al-Muthanna mu kanta kàddu yi may indi fi man imam Muslim sëriñ bi mu njëkk tudd muy Muhammad ibn al-Muthanna al-Anazi az-Zamin rahimahullah al-Basri moom moo indi moom nii la ko waxee dana xaddasanaa xaa dana xaddasanaa ad-Dahhaak waaw moom boobu waxul Abul Aasim dana nekkal nañu ad-Dahhaak yaani Abul Aasim kim ci jublu Abul Aasim biñ la wax léegi an-Nabil qaala mu ne rahimahullah axbaranaa Haywa ibn Shurayh mu nekk leen xabaare mooy Haywa ibn Shurayh ibn Safwaan ibn Maalik at-Tujibi al-Kindi Abu Zur'a rahimahullahu ta'ala ñi ne Abu Yazid al-Hadramiyu al-Misriyu az-Zahidu rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathani Yazid ibn Abi Habib mu ne ki ma nettali man Haywa mooy Yazid ibn Abi Habib Suwayd al-Azdi Abu Raja al-Misriyu rahimahullahu ta'ala léegi moom an Abi Shumasa al-Mahri moo ko jëlee ci Abu Shumasa di Abdurrahman ibn Shumasa waxoon nañ lañuy wax Shimasa di wax Shamasa di wax Shumasa voilà muy Abdurrahman ibn Shumasa ibn Zu'ayb ibn al-Ahwar al-Mahri al-Misri ad-Dimashqi al-asl rahimahullahu ta'ala annahu qala hadarna Amr ibn al-As radiyallahu anhu muy Amr ibn al-As ibn Wa'il ibn Hashim ibn Su'ayd c'est pas Sa'id ibn Su'ayd ibn Sahm ibn Amr ibn Hasis ibn Ka'b ibn Lu'ay voilà Amr ibn al-As ibn Wa'il ibn Hashim ibn Su'ayd voilà tasghir la du Sa'id ibn la Sahm ah, ibn Amr ibn euh, dafa mel ni Sa'id mais Su'ayd la voilà ibn Su'ayd bi tasghir ibn Sahm ibn Amr ibn Husays ibn Ka'b ibn Lu'ay hmm, ibn Ghalib al-Makki al-Qurashi as-Sahmi al-Misri Abu Abdillah ñu Abu Muhammad ah, nga xamante ne moom mooy Amr ibn al-As euh, borom jaloore yu màgg yi nga xam ne moom da doon wax ne dafa siiw <coughs> saxaaba la bu siiw na man de fàttaliku naa euh, juddoog Seydina Omar <laughs> waaw Seydina Omar bi muy juddu Omar man mii fàttaliku naa mel na nag ay sept ans la amoon waaw <laughs> parce que muy génnaat ne borom xam-xam yi dañ ci wute mooy la quarante trois mais mu ngi amoon euh, ñii dañ ci wute ay wute yu bari voilà même kañ la génnaat dina dañ cee wute loolu moo di mbir mi ñii ne quarante mais quarante trois bi moom la ko mel ni ma bay ma al Hafiz Ibn Hajar moom la dëgëral rahimahullah Euh, am ñu ne cinquante am ñu ne cinquante huit am ñu ne soixante et un soixante deux mais loolu dafa sori non cinquante ñu doon na quarante trois te bi muy génn àddina mu ngi amoon quatre-vingt-dix ans voilà mais moom euh, fekk na nee na maa ngi fàttaliku li Seydina Omar bi juddu man maa ngi koy fàttaliku voilà moom euh, nga gis ne moom Seydina Amr ibn al nga xam ne bokkoon na ci ñu a rëy xel ci arab yi ba pare boo bokkoon ñi gënu leen noonu ak l'islam nag comme ni mu ko waxee ci xadiis bi gis nañ ko bi passé <laughs> ni mu ko waxee woon moom moom waxal ko boppam ne bu ma daa bu ma dee woon ci noonu moom safara direct laa jëm amul sax lu ñuy waxaale <laughs> waaw waaw léegi moom mu ngi tuub waaw keroog maa ngi la naan bi passé eh, jóge Makka walla déet wala fa mu jóge parce que euh, bon même bu dee càllale yooyu xaw na kii mais dañ ne moom euh, ca Najaashi la dem comme que xaritam la woon négus bi fa la dem quoi bi affaire yi après xam nga yàgg na fa dem moom moo fa demoon ba ba ba jullit ñi door a gàddaay yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam digal leen ñu gàddaay ñu jóge Makka di dem Éthiopie moom moo ñëwoon moom la waa Quraysh yónni woon comme nga xaritu le négus la woon Najaasi de l'iri de d'Abyssinie de l'Éthiopie buurub Éthiopie xaritam la woon da ko xamoon personnellement gaa yi yónni ko ngir mu dem Euh, wax leen ngir mu bàyyil mu dàq jullit ñi fi ñëw livre leen ñoom Jaafar ibn Abi Taalib ñoom yaay Ummu Salama yi façon yi ko quoi oh lu ñuy def fii ñoom Ibn Mas'ud yi ba mu demee gis nañ moo nettaleem bu siiw boobu nga xam ne dafa mujj sooy waaw mooy la mu bëggoon am ko ba mu ñëwee huilé ñi nga xam ne ñooy bataariqa yi <laughs> conseil yi jox leen ci ci ci ci ci ci euh, marchandise mi nga xam dañ koo xamoon waa Makka produit yi doon jóge Makka waa waa ay derak yooyu waaye équipe bi bëggoon ko lool mu indi ko ku nekk ci conseil mu jox la ngir bu ne bu ñëwee laaj ne nañ leen nañ leen dàq ñi ci dëkk bi rek ñoom ñëpp ñu ne buur bi wax na dëgg nañ leen dàq waaw mais nag demewul woon noonu <laughs> Seydina Jaafar ibn Abi Talib di grand frère Seydina Ali ibn Abi Talib defoon fa discours am bu siiw ba moom nii la woon moo jiite woon waa si moo doon seen moom lañ yónni woon kon yàgg naa xaritu najaas yi la naka noonu tamit bi muy kiiwee bon nee na keroog bi xoday bi bi ahsaab jeexee daal bon ah ma xam ne daal affaire yi bon na xalaataat ci diine ji ak ñun li ñu nekk quoi ma waxtaan ceeg samay gaay ci gàttal daal ñu mujj ñu dem ci Éthiopie ci najaas najaashi mu wax ak an-Najaashi dugg ak moom en aparté wéet ak moom wax ak moom nee na mu fekk an yi moom tuub na waaw moom jullit la fekk man bon. <laughs> ba may jóge Makka xalaatoon naa xalaat bu mel noonu quoi mais nag dama bëggoon a leerlu lu baax tamit am ci moom xalaat waaw moom moom mu tegtal mu ne man mu ne ko man damay tuub damay tuub ci yaw quoi waaw loolu la ñuy naan ab ta saxaaba <laughs> bu ñu lay jox benn cax naan la saxaaba boo xamante ne nii ci loxoy ab taabi'i la tuube <laughs> fay déglu saxaaba mooy koo xam ne dafa gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala dafa jataayoog moom gëm ko faatu ci gëm yàlla taabi'i mooy koo xam ne gisul yonent bi sallallahu alayhi wasallam taalibe saxaaba yi lañ waaw léegi ñu ne la ab saxaaba boo xam ne moom ci loxo ab taabi'i la tuube kooku mooy kenn <laughs> benn exemple mooy Amr ibn al-As ak an yi parce que an-Najaasi du saxaaba an-Najaasi yi bi sallallahu alayhi wasallam xam na ko di ko bind lettre mu koy bind xanaa du bi muy denc eh, sayyidatu ummu habiba ramla bint abi sufyan fan la ko denc lu dul foofu Éthiopie waaw yonent bay saa saam dafa yónnee waaw dafa yónnee eh, eh, ñu dem foofu la ko denc ci ab Najaasi léegi mais moom bi mais sauf kan Najaasi masula gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam an Najaasi moom du saxaaba Amr ibn al-As saxaaba la waaye moom ci loxoy taabi'i koo xam ne du saxaaba ci la tuub <laughs> dafa tuub ne ko man tuub naa après nee na ma génn ak sama gaay ma fa àndoon ma nëbb leen li ma gëm ko après ci gàttal mu jóge fa ne léegi day dem Medina jël gaal jóge Éthiopie ci an Najaasi ne day dem Medina nee na bi may dem ci laa dajeek Xaalid ibn al-Walid moom it moom mu jóge Makka moom itam ñëw di tuub bi ñuy waxtaan noon daal bu ma ne ko affaire bi leer na naññ que ni ñun newuñ woon ci dara mu ne ko man itam looloo ma findi looloo ma tax a jóge Makka damay tuubaa man Xaalid waaw <laughs> waaw loolu mooy ci huitième bi quoi voilà mooy <laughs> laata fatxu Makka moo tax al imaam al xaafiz ibn da moom mii Amru ibn al-As ci safar waaw weeru li wolof yi naan weeru màggal ci euh, juróom-ñetteelu at bi. ginnaaw gàddaay yonent bi saa saa moom ci la tuub mu ñëw bi ci yoon bi mu dajeeg Seydina Xaalid ibn Walid ñu ànd ay yoon ñu dem <laughs> am na tamit ñu naan Usmaan ibn Abi Usmaan ibn Abi Talha euh, mooy ki ñu joxoon taabi kaaba gi ki yoroon ñoom ñooy abdar yi ñoom ñoo yoroon Usmaan ibn Talha ibn Abi Talha waaw noonu la parce que Usmaan nabi talha moom moom kaccoor bële la woon mooy <coughs> gaa yoroon drapeau bi <laughs> drapeau bi Uhud ñu àjjanti leen voilà moom nga xam ne keroog moom seen drapeau bi moom am laal dee la tuddoon moom moom kooku waaw kooku moom euh, kaccoor la woon <laughs> talxati <laughs> mooy talxa Usmaan ibn Abi Talxa bële moom waaye moom keroog bokk na ci ñu njëkk àjjanti keroog waaw keroog moom dañ ko duur mu wadda waaw ci lu gaaw sax lañ ko lijjanti <laughs> waaw waaw léegi euh, kon euh, muy euh, kon kon moom am na riwaay yu ne dafa dajeek non talxa ma naan talxa ibn abi talxa lañ lañ non euh, Talha ibn Abi Talha lañu ajjanti voilà <laughs> moom parce que baayam voilà non baayu Ousmane Ousmane waaw Ousmane kii la Ousmane saxaaba la moom moo tuub moo yoroon caabi mooy nettali al-Waaqidi boobu di wax ne keroog bi yonent way saa ubbee Makka la la tuub loolu dëgërul waaw loolu moom dëgër def ko parce que moom mii mook euh, euh, Seydina Amr ibn al-As ñoo ànd keroog. waaw am na bon imam Mishab moo ko wax ne nettaleñ ma nag ne keroog Xaalid bi muy tuub si ba daje ki nga xamante ne nii mooy Amr ibn al keroog àndoon na ci Usman ibn Talha ibn Abi Talha en fait loolu mooy en fait affaire bi lii la mooy Talha ibn Abi Talha moo yoroon drapeau bu waa Quraysh keroog Uhud waaw yonent way faat moo ñu faat ko moom ci gàttal mooy ajjanti ko moom ci drapeau laal géege léegi bon mbokkam yi di ko jël frère am yi après seen doom yéeg yooyu mais Ousmane bii nii moom euh, dafa tuub moom dafa tuub te mu ngi voilà Ousmane kooku saxaaba la radiyallahu anhu baayam moo doon tàccoor bi moo doon Talha ibn Abi Talha al-Abdari bokkoon bokk ñoom Mus'ab ibn Umayr la ñu voilà ci waa Banu Abdiddar way han bani abdiddaar way han xumaatal baar la leen hind doon doon soññe keroog boobu badar waaw waaw nettali boobu al imaam al Waaqidi naan euh, daa ñëwoon moom lañ doon wax sànq te àggalawuñ ko bi yonente waaye saasaar ubbee Makka euh, ci la doon laaj euh, kii bi caabi Kaaba bi woo Usmaan ba après fekk am lu lu mu jote woon ak ndax benn bis dafa mosoon a bousculer yonent saa saa fekk mu ngi woon Quraysh euh, mu naan ko amaana de yonent bay saa saam di ko tere foofu waaw yonent saa saam ne ko amaana bis bi nu ñëw yàlla teg ko sama loxo saaba yi waaw léegi nag bu boobaa man ma teg ko ci loxoy ku ma neex amaana yàlla def noonu waaw waaw <laughs> léegi nag affaire boobu keroog ma xew mais loolu dëgërul voilà waaw ci la ko woo keroog bi mu ubbee Makka ñu ne da koo woo ne ko Usmaan léegi indil ma caabi yi mu daal di koy ëndi bon ba mu demee yaayam di mer yooyu ak lu bon yooyu taxawoon nañ ci ci siira bi <laughs> léegi euh, ba mu jox ko clé yi yeneen tubaab yi saam ne ko bon ne ko ndax yaa ngi fàttaliku la ma la waxoon léegi nag mais jëlal jël leen ko mu def ci seen loxo kenn du ko dindi lu dul tooñkat moo koy nangu ci yéen voilà. te luñ leen jox ci néegam bi nangam euh, ci yoo xam dañ leen ko jox na ngeen jël voilà ku leen teral ndax kaaba gi ngeen di toppatoo jox leen dara jël leen waaw ci njekk kon nag euh, bon euh, mais loolu wirul waaw loolu moom wirul li wir mooy en tout cas li nga xam ne daal moo gën a lëng mooy li nga xam ne mooy kene daa tuub moom Usman ibn Abi Talha Euh, al abdariyu euh, que mook Seyna abu abu Souleymane Xaalid ibnul Walid ñoo àndoon dem di tuubi après nag ci huitième année bi ñu dajeeg euh, Amr ibn moom mu jóge Éthiopie ñoom ñu jóge màkk voilà ñu dem ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lañ agsee nag Seyna Amr nag xew-xew bii mu doon nettali xadiis bi lii muy nettali boobu la woon voilà dafa ñëw nee na Yonent bi sallallahu alayhi ah, man de damay tàllalal sa loxo ma jaayante ak yow yeneen saa yi tàllal nee na ma xëcc sama mu ne waa am lu xew yaa ngi ma ne tàllalal ma tàllal mu ne ko damay def condition est-ce que dinañ ma jéggal lépp lu ma defoon ci bàkkaar avant yeneen saa yi ne ko wax naa xamoo ne l'islam day mab bépp bàkkaar boo defoon avant hijra day mab bépp bàkkaar boo defoon ak tamit day mab bépp bàkkaar boo defoon. mooy xadis bi léegi kon bon ci gàttal kon euh, Seydina kii euh, Abdurrahman ibn Shumasa wala Shamasa wala Shimasa boo ci wax baax na waxoon nañ la ko euh, rahmatullah alayhi moom na nag dañoo teew fekk Seydina Amr ibn al-As di waaj génn àddina voilà moom lay nettali ni bon léegi nag quant il n'est pas question gis nga hadis bi ni mu guddee di liiraat li ki imaamu muslimu ibnul Hajjaj daal di wax léegi nag mu des beneen njàngat ginnaaw taxriij beeg yooyu walillahi alhamdu wal minna kon al imaam Ahmad sëriñam kese moo fi indi hadis bi euh, avant moom ñi ci des ñëpp kenn waa kutubu sitta kenn solowu ko Muwatta newu ci rahmatullah alal jamii léegi ginnaaw lool beneen njàngat muy ñaareel. waaw ban lëkkaale la am ak bunt bii di wax sopp gu ñu sopp ngay bégale nit ki di ko jox bonne nouvelle te bu amee nouvelle bu neex nga ndokkeel ko ci lu yiw waaw pas nouvelle boo xam ne moo tax bil xayri lool dafa am solo loolu préciser wuñ ko woon booy ndokkeel nit il faut la nga koy ndokkeel di ko waaye yal na yal na nangam ci yow waa lii de yal na la jigéen nàngam il faut mu nekk lu baax ah. non non waa joo xamante ne nii pied bi la gañe nga ko walla yow kay yal na déedéet kooku waxuñu ko moo tax mu teg ci bil xayri loolu dafa am solo alhamdulilah sax bi ma ko fàttale ko c'est pas que toutes les gars yu am ay nouvelles la ñuy dokkala ah, ah non non non non non non xam ne sàcc la mu sàcc ba ñëw yori trophée am loolu kenn du ko ndokkeel non kooku da nga koy tiital waaw da nga koy tiital ci problème bu rëy bi mu def waaw yow luubal alalu nit ñi ba kooku <laughs> déedéet kooku moo tax bil xayri waaw kenn du feetoo nouvelle bu neex ci loo xamante ne euh, bàkkaar la wala mooy yàlla wala sax yow la tax nga am la nga la la juralu mbégte lu xaram la loolu taxul nii wax non non moo tax booy ndokkeel nit ci lu baax waaw ci lu baax waaw loolu la de mais pas ay yu yées nga ñëw di ko ndokkeel loo koy ndokkeel te borom bi ne wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa dimbalante leen ci mbaax ak ragal yàlla wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan te bu leen dimbaliwante di jàppalante ci loo xam ne bàkkaar la ak noonu kon nan ngay ñëwee di ndokkeel koo xam ne moom moom moom li mu fi def ex faux exploit la waaw faux exploit la parce que ak mbon kese la fi def waaw bégal ko nag parce que amee na ci loo xam ne moo tax mu ñëw gaa yi di ko ñee xamul dara. di ko ñee waaw di ko ñee àqu nit ñi la tëdd waaw di jaay ne moo leen gën a muus voilà gars yi di ko joxe naan vraiment c'est un doué c'est quelqu'un voilà c'est un malin voilà alors que moom euh, àqu nit ñi rek la toog waaw am avocat yu baax ñu jaar fi ndax gars yi waaw ay acquittement ñu acquitté ko lu mu dugg lu wal gu mu dugg gars yi acquitté ko gars yi di ko comme euh, jarul naan di ko ndokkeel voilà sa procès bi vraiment vous avez bien kii non non non foofu kenn du ko ndokkeel kenn du ko ndokkeel même bu dee jox nañ ko dëgg noonu non non léegi kon bil xayri voilà léegi kon lëkkaaleem bi mooy li Abdallah ibn Amr wax baayam radiyallahu anhu ma bi nga xam ne ci la gis muy jooy jooy yu bari mun ne ko mais bàyyi ama basharaka rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi kaza wa kaza mais xanaa yonent bi saa salaam bégalu ci nàngam ak nàngam waaw premièrement mooy yonent bi saa salaam bi ko doon bégal waaw te waxoon na am na liñ ci waxoon ah ni'mal lu sa bi mu ko nee amru bi mu ko wooloo fekk fekk eh, woolu ko mu ñëw nee na maa ngi ñëw fekk yonent sa yonent saa salaam di jàpp mu ne ma dama laa bëggoon a yónni yebal la benn sariya benn arme boo xam ne dem li bu ko defee borom bi may la nga ñaay nga am ci dara nee na ko ma salaam man loolu taxumaa jug de am xaalis taxumaa jóg bu muy dugg islam mu ne ko nag ni'ma almaalu saalih lirajuli saalih est-ce li nga xam ne mooy alal ju aka baax alal ju sell ju baax nekk ci loxoy ku baax waaw bu dul woon ku baax yonent waaye saa saa du ko wax loolu waxoon nañ la tamit ñu ne woon aslama an-naas wa amana Amru ibn al-Aas <laughs> mu ne nit ñi dañoo dañoo jébbalu dañoo ci kanta Amru moom dafa gëm <laughs> waaw moom dafa gëm <laughs> ak yeneen ak yeneen bimu ne ah kër gu baax a abu abdillah ak doomam abdallah ak yaayam euh, yaayam raita waxoon naa la euh, raita moom moom bàyyam yëpp ci yemoon abdallah ibn amr waxoon nañ la ñoom ñoom ñoo jiitoon bara eh, ci moom moo hind raita ak hind moom ci jigéen ñi ñoo ci gënoon a farlu ak yaayu musab <laughs> yaay Mus'ab ibn Umayr non ñooñu ñoom ñoo gënoon a farlu ci nañ leen rey jullit ñi bañ jeex <laughs> pourtant mujj na nekk jullit moom lañ gisoon xadiis bi bi bi bi Seydina Amr ibn al ne damaa yeneen saa salaam daf maa romb maag ñuy jooyanti am am mur ab sàkket ñu koy defar <laughs> voilà kooku nag bokkoon na keroog Uhud jigéen ñi nga xam ne ñoo doon décapité jullit ñi pourtant jullit la mujj doon waaw voilà ipa <laughs> mooy yaayu mooy bon moo doon soxnaay Amru ibn al-As voilà yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen yéen de seen kër gi kër gu baax kër gu baax ngeen de waaw Abdallah abu abu Abdillah muy Amru ibn al-As ak Abdallah ak yaayu <laughs> waaw mooy bégal leen yooyu bég ak yeneen ak yeneen tax ñu ne ko mais ba pare nekk am darajaay soxba waaw àndandoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba pare xare Sayyid Amru ibn al-As moom bokkul ak maslamatul ah. moom xam nga waa Quraysh ñu gënoon na bañ diine dañoo tàqale ko ay am na ñoo xam ne ci seen coobare la ñëw tuub avant yonent bi alayhi salaam di ubbi Makka doo Seydina Xaalid ibn Walid miñ la doon wax Amru ibn al-As ci yoon bi la dajeek moom bokk ñu fa jógee mais comme niñ la ko waxee léegi mais ñoom dañoo tuub laata dañuy tuub accord Hudaybiya yi ngi doon dox bi tuub waa Quraysh Abu Sufyan moo jiite woon Makka laa wax yéefir yée fa newoon Hubal lañ doon jaamu ak i uma umm Naa'ila ki Isaafa ki Naa'ila ak ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Hubalul azima dañoo tuub avant yooyu yëpp di xew moo tax moom fekke na après fekke na ubbi Makka ah gis nga gis nga xam nga xam nga Amru ibn Sayyidina Xaalid moom euh, mooy le plus grand général moo tax bi mu ñëwee moom dafa tuub rek yonent way sa ci at moomu la ci ci ci bi ci lañ ubbi Makka am nga wax nañ la safar lañ ñëw mooy weeru weeru waaji ji euh, màggal li wolof yi wax weeru màggal ah ci ramadan nag bi ramadan jotee ñoom ci la yonent way sa ubbi Makka yonent way sa bi muy dem di ubbi Makka benn partie bi benn partie armée bi ñun ñii di dem Xaalid ibn Walid moo leen jiitaloon te loolu yàgg nañ koo gis moo ñëwoon ànd ak eh, Kurz ibn Jaabir ak ci saxaaba yu mag yooyu radiyallahu anhu ñu dem waa Makka ñu ci doon jéem a résister ñoom Safwaan ibn Umayya saa yi Abu Umayya waaw <laughs> jàpp ne seen bàyyi ñu rayoon Badar ak seen yooyu noonu moom Abu moom Ikrima doomu Abu Jahlin ji saa yi waaw di jaay ne ñoom dañuy résister ak ak ña ànd ak ñoom. dañoo dajeeg euh, Seydina Xaalid daal di leen mate <laughs> gaa yi daw <laughs> takat li yàlla def waxoon naa la ñoom ñooñu ñoom ñooñu ñooy ñooy ñooy ñooy groupe bi nga xam ne ñoo ñoo ñoo formé woon armée Uhud bi waaw boo tegee Abu Sufyaan chef bi fee Abu Sufyaan gaa yi ko wax Safwaan moo ñëw Ikrima ak façon yooyu ne yéen waa ma'shara Quraysh ñëw dikkal Abu Sufyaan mi nga xam ne instant yi mooy seen jiit Eh, yëgu ngeen ne ah, anna muhammadan qad watarakum quoi <laughs> dog ma leen rey na seen kilifa yi seen nangam ak léegi nag dañoo bëgg alal yi ngeen jële woon ci seen màng mi ngeen dimbalee ñu ko bañ jël suñu revanche waaw ñooñu noonu mais ñoo jiitoon affaire yi Abu Sufyaan ay chef Ikrima moo jiitoon benn ba euh, kii Safwan ibn Umayya Amr ibn al-As <laughs> ñoo doon les farouches mais xoolal yàlla yi def yàlla def gaa yi daal saa yi gis nga bu Uhud jeexee moo tax <laughs> xandak romb surtout xandak waxoon naa la yonent way saa san dane woon gaa yi al aana moom naxzuhum wala yaxzuuna bi ñuy ahzab ñëw faak seeni coalition ba dem yonent way saa san dane saxaaba yi moom à partir de tey waa Quraysh dootuñ jógeeti Makka zaada allahu tashrifan wa takriman di ñu xare bu xaree dee am ñun ñoo leen di songati mais pas ñoom waaw tuuti lañ ci des parce que bi bi xam xandax amee après bi mu jeexee euh, bon après ci la gaa yi ko quoi <laughs> ñoom Xaalid ibn al-Walid ñu gis dëgg quoi ñu ne ah saa yi daal nañ jóge Quraysh dem tuuti voilà Amr ibn al-As wax nañ la fi mu dem moom ca Najaashi la dem après mu ñibbisi bi ñibbi non pas ñibbisi di jëm dina dajeek moom kon euh, loolu euh, voilà léegi kon gaa yi nii. lëkkaale mooy yonent way saa saam ci boppam doon digal Seydina Amr ibn al-As ba basharaka ba doom ji di ko fàttali lim ne nii di waaja faatu ne ko ndox yow yonent way saa saam bàyyi mais yonent ba kii wula bon am na am na lu ma waxoon mais dama ko fàtte peut-être que euh, euh, mooy xam nga waxoon nañ la ne am na riwaay yoo xam ne euh, kii da ne Abdallah ibn Amr radiyallahu anhu anhuma dafa wax baayam hein eh, <laughs> ne ko mais bàyyi looy looy looy looy jooy te te yonent bay saat salaam daal di lay bégal nangam ak nangam waaw mooy imaamu Ahmad fi mu ko indi ci musnadu Shaamiyin hadith Amr ibn al-Aas an nabi sallallahu alayhi wa sallam foofu mu ne lamma xadar Abdurrahman ibn Shumasa mu ne lamma xadarat li ma bëggoon a yokk rek sama xele kii dooru ñëw dama ko diggoon sinon dañ doon jàll hadarat Amr ibn al-As Amr ibn al-As al baka fa qala lahu ibnuhu Abdallah lima tabki ajaza an ala al-mawt muy jooy doom ji ne ko mais bàyyi loo jooy waxoon naa la mook bàyyi ji mook doom ji daanaka ay ñoo maase douze ans la ko magee mu <laughs> naan ko mais bàyyi loo jooy ah <laughs> mais da ngay ci faatu gi nga war a faatu fa qaala mu ne ko laa mu ne waaye dina ko laa déedéet wallahi waat naa ci yàlla déedéet waaw déedéet saalituma walakin mimma ba'd lii ñëw ci kanam laa xamul waaw ginnaaw dee dee moom mu dee dee moom ñëpp a ciy jaar mais après dee i <laughs> loolu xaw ma <laughs> loolu laay xalaat man man looloo may jooloo nii voilà léegi nag euh, fa qaala lahu doom ñi ne ko mais qad kunta ala xayr yow ci yiw nga ne woon ba ni ngay génne àddina ni fa ja'ala yudhakkiruhu sohbata rasulillah sallallahu alayhi ko fàttali mais yow nga ànd ak yonent sallallahu alayhi wasallam liñ doon wax sànk ba dugal ñu foofu ba ma wax loolu mooy Amr ibn al dafa fekke fathu Makka Hunayna yooyu yëpp fekke na ko ay xare contre Hawazin ak yooyu voilà <laughs> léegi wa futuhahu ak yi nga xam ne yow fekk nga futuhahu ash-Sham waaw yonent bi saa saam ak yi nga xam ne mooy ubbi yi nga xam ne moom lañ ubbi Sham yow yooyu yëpp fekk nga ko te lool ñooñu ñooñu gën màgg ci saaba yi ñi nga xam ne dañoo xare ànd ak yonent bay saasaam ñooñu waaw moo tax suñu boroom wax ci alfat ay différence entre saxaaba yi radiyallahu léegi nag ak ñi nga xam ne moom dafa bokk ci nga xam ne ñoom man amana borom bi ne est dafa yem ñi nga xam ne dafa tuub euh, euh, min ba'dil fathi wa amana ki nga xam ne dafa tuub min qablil fathi wa amana est-ce que kook yem nag ki nga xam ne moom daa bàyyi ba fatu Makka ñëw muy dóor a tuub waaw loolu yemuñu ah waaw